alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate nañu gazwatu hawazin jeexaloon nañu gazwatu hawazin gisoon nañu sariyatu awtaas gisaale woon xisaaru taayif gisoon nañu ci mujj gi aleyhi salaatu wassalaam demoon Ji'irraana daldi woon séddeele màng mi nga xam ne moom lañ jële woon ci gazwatu Xunayn jële ko ci loxoy waa Hawaazin gis nañu xew-xew yi xewoon ci wàllu séddale boobale ak la fa doxoon diggante moom sallallahu alayhi wasallam ak ba'd al munaafiqiin waa ak Dul Xuwaysira ak incompréhension wu lenn ci lansaar yi ak wane gum fa wane seeni ngëneel ñoom radiyallahu taala anhum wa ardaahum te insha allahu taala ñu waroon a dugg ci njàngat yi fàttaliku naa yenn yi ñu nga xam ne waxoon nañ ne insha allah dinañ ci ñëw te ci jotaay bi weesu ci jeexital bi tuddoon nañu yenn yoo xam ne moom lañu teewlu woon bañ koy lim xanaa bi ma fàtte woon mooy li nga xam ne moom la al imaamul Ghazali raxmatullaahi alayhi daldi tudd ci Ihya ngir nit ki ni muy protéger ci xabaar yi koy dikkal waaw yiñ lay toxalal ci sa mbokk walla loolu mooy daal li jëm ci wàllu ndammaam nees koy faje ak yu mel noonu le incha allahu taala loolu yëpp dinañ ko gis waaye comme ni ñu ko waxe woon mooy dañuy jëkke incha allah li al imaam ibnul qayyim raxmatullah aleyhi daal wax ci zaadul macaad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa waaye balaa loolu am na loo xam ne dañu ko tuddoon ne woon dinañu ko vérifier daal di ci ñëw ci jataay bii weesu lañ ko waroon a wax waaye dama ci sama xele ci génnoon complètement jataay bii weesu bi ko jiitu waxoon nañu dinañu xool est ce que nañu tarjama seydina Zayd ibn Abdallah ibn Zayd ibn Aasim bu ñu ko deful ñu daldi koy def waaye dama ko fàtte woon insha allahu taala xam naa ko dañu koy gis moom mi ñu nettali al ansaaru dithaar wannaasu shi'a al ansaaru shi'a wannaasu dithaar laa muy seydna abdallah ibn zeyd ibn aasim moom gisuñu woon tarjamaam gis naa ne defuñu ko woon nettaliñu ci li jëmoon ci waxtaan wi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ak kuur bi mu def lansaari keroog bil Ji'irraana kon moo doon abdallah Abdullahi ibn Zayd ibn Aasim ibn Ka'b ibn Amr ibn Awf ibn Mabdhul ibn Amr ibn Ghanm ibn Maazin Maazin al-Ansaari al-Maazini looloo doon turam mooy abdallah ibn zeyd abdallah ibn zeyd di zeyd boobu di doomi ku ñuy wax aasim aasim boobu di doomi kaab kaabu di doomi amr amri di doomi awf am awf boobu di doomi mabdul mabdul moomu di doomu ku ñuy wax amr amr boobu di doomu ku ñuy wax xan xan mu di doomi maazin mi nga xam ne mooy maamam biñ koy dàkkantale al ansaar yi bokkoon kojowoon ci waa al ansaar al maazini bokkoon ci waa bani maazin waaw ndax maazin boobu ibn maazin voilà ndax ibn maazin boobu moo indi moo tax ngay dégg ñu naan almaazini seydna abdallah ibn zeyd waaw ah, moom nag bo wute nag beneen abdallah ibn zeyd bi nga xam ne siiw na waaye li muy siiw siiw siiw benn xadiis kese moo wér ci moom muy ki nga xam ne mooy abdallah ibn zeyd ibn abdi rabbe mi nga xam ne moo nettali woon lan li jëmoon ci wàllu nodd gi te moom jotoon nañ koo gis euh, ci début euh, euh, mooy bi ñuy def nu mu tuddati bi ñu jógee juste ci gàddaay gi voilà li nga xam ne ci lañuy yoonal li nga xam ne mooy nodd voilà kooku wute na ak kooku wute na ak kii bokkul ak kii kii nii moo gën a siiwe ci saaxibu xadiisul wudu waaw nettali bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu toxalal arhamukallah ñoo toxalal njàpp yonent bi sallallahu alayhi wa comme ni euh, ndax Amr ibn Yahya jotaay bii weesu Amr ibn Yahya mooy euh, càllale bi ñu gisoon Amr ibn Yahya al-Mazini moom dafa jële woon ci baayam Yahya ndax waxoon nañ la sëriñu imaam Maalik la hein Amr ibn Yahya al-Mazini moom moo jële ci baayam di Yahya moom nag euh, ci yoon woowu la jaar bii passé bi ma koy wax dama sute baay ji voilà moom Seydina Amr ibn euh, Yahya al-Mazini xadiisam boobu dafa siiw allahu akbar di toxal li gën a rëy ci ndax day waajal li gën a rëy ci diine ji muy julli muy njàpp ndax laa yaqbalu llahu salaatan bi gayri tahuur tuhuur wala sadaqatan min ghulul ak xadiis sayna abu hurayra bi laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdasa xatta yatawadda kene suñu boroom du nangu julli kenn bu tojalee fekk jàppaatul bokk na nag ci ñi nga xam ne bu ñu xamee njàpp di jàpp kon ni ko alayhi salaatu wassalaam jàngale woon mooy kii muy Abdallah ibn Zayd al-Mazini mu gën a ibn Aasim Zayd ibn Aasim al imaam Maalik dafa moo soloo xadiis boobu mu ngi ci Muwatta na ko noonu imaam al-Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj imaam Maalik moom dafa jële ci Amr ibn Yaxya al-Maazini an abiihi mu jële ci baayam di Yaxya waaw moom nag an Abdullah ibn Zayd ibn Aasim al-Ansaari waaw mu jële ci Abdullah ibn Zayd ibn Aasim mi ñu laaj ko nee na dafa wax moom dane dañ koo laaj ne ko xiila lahu tawadda lana wadu'a non wudu'a wudu'a parce que wadu mooy ndox mi voilà mooy tahuur entre tahuur tuhuur sahuur suhuur wadu wudu yooyu noonu dañu wute lii mooy jëf gi lii mooy instrument mooy ndox mi comme bu dee wadu voilà wadu mooy ndoxu njàpp wudu mooy jëf ji tahuur tahuur mooy tahuur ak tuhuur tuhuur mooy jëf ji mooy jëf ji voilà saxuur mooy li ñuy xëdde ak suxuur mooy xëdd gi ñu ne ko tawadda lana wudu a rasulillah jàppal ñu jàppal yonent bi aleyhi salaatu fa daa bi ina in mu daldi woo laaj benn ndab ne nañ ko ëndil ndab fa daa mu laaj bi ina in ci am ndab waaw bi ñu ko ko indee fa akfa minha ala yaday fa ghasalahuma thalatha mu dugal ci récipient bi ci ndab li mooy ak loxo loxo ndejooram waaw mooy léegi du njàppam lay def de njàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam te sayyidatu Aisha waxoon nañu këne yonent bi aleyhi salaam kaana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi am na wa fi tahurihi wa fi ashyaa'ihi kulli yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa soppoon bëggoon di tàmbalee ndejoor ci lépp waaw fii tanaoli buy sol dàll watara yi buy peñe xoola tànk bi mooy li ak ñaari extrémité yaram yi mooy tànk moo nekk mooy liggi li nga xam ne mooy laal suuf waaw mu tàmbalee foofu mu ne wa tarajuli ak tarajul mooy booy defar sa karaw di ko peñee ka ak defar loolu lépp ci côté partie ndijoor bi la doon bu dee tànk li muy sol mooy day sol tànk dàll bi nga xam ne mooy dàllu ndijoor d'abord après mu sol dàllu càmmoñ après buy peñewu mu commencé partie ndijoor moo taxit buñ lay wat parti ndijoor ki lay wat day fexe féete parti ndijooram moom ak ndijooram féete la yow it sa ndejoor bu dee nag manu ko moom na yow essentiel na commencer yow mi ñuy wat yaa war a commencer moom na jël sa côté par ci ndejoor voilà kon mu dugal loxoom tànk ala yadayhi ci ñaari loxoom fa ghasalahuma thalatha mooy mu raxas leen ñetti yoon voilà fii nag par exemple nga ne ma waa yow tayammun bi nga fi wax léegi kaana yajibu tayammun léegi mooy ñetti ña yi ngay roxal say say tenq booy commencé jàpp loolu booy commencé ndejoor wala càmmuñ mën la boobu amu ci boobu amul ndejoor ak càmmoñ boobu boo commencé ñëpp ngay raxasandoo voilà moo tax fa ghasalahuma thalatha nga raxas leen ñetti yoon waaw comme bi nga xam ne moom la doon wax naan idha ko ahadukum naw nawmihi falaa yudx falaa yadxulanna yadahu fil inaa'i qabla an yaxsilahuma salaasa fa inna ahadakum laa yadri ayna baatati yaduhu loo xadiis yi yépp nag ñu ngi ci saxiix yi waaw <laughs> ah. seydna abu hurayra radiyallahu anhu ne nanti ma lay saar saar nee na idha istayqadha ahadukum min nawmi bu kenn yeewoo ci ay naawam bu mu jël loxoom rek xamas fala ya ya yudxilhuma wala yaxmishuma mu jël leen dugal leen ci ndab li muy jàppe laata mu leen di raxas ñetti yoon d'abord ndax la ndax fa inna ahadakum kenn ci yéen laa yadri xamul ayna baatat yadu ba muy nelaw fan la loxoom bi daw fan la traversé ak fan la dugg ci ba muy nelaw ndax dafa inconscient waaw loolu euh, ci bi ñuy def aayatu tayammum xawoon nañ ci taxaw ci waxu imaam Shafi'i bi ne loolu en fait liñ ci jublu mooy que comme que ñooñu dëkk yooyu da doon tàng euh, péninsule arabique bi te li ëppoon luñ doon utiliser buñ demee ci wanag yi mooy ci àll bi dañ doon utiliser xeer mooy xeer boo ko utiliser mooy nekkulam ndox yemul kom ndox nga xam ne day raxas bërëb bi yépp yépp yépp mooy dina am loo xam ne da ciy des loo xam ne loolu dañ koy séddale maafu dañ koy jéggale ci wàllu sobe loolu nag bu leen ak nit ki foofu day ñaq temps dañuy day day dàgg nit ki ñaq alhamdulilah mu ñaq muy nelaw loxoom man naa dugg foofu te te du ko yëg waaw moo tax mu ne fa inna ahadakum ndax kenn ci yéen laa yadri du xam ayna baatat yadu fan la loxoom fanaan kon mooy mooy raxas boobu la voilà raxas boobu nag li gina a dëgër mooy ne sunna la du farata même bu dee ne am na ci eh, ku mel ni Hanabila rahmatullah alayhim selon ban façon comme baatat lañu wax ñoom nelaw guddi lañ ko jàpp ne ku nelaw yi jóge ci nelaw guddi la voilà alors que ñoom zahiri ñoom naw mu rek lañ jàpp que ne naw mu daal ku fi kii da ngay raxas say ñetti loxo say loxo ñetti yoon waaye li gën dëgër insha allah mooy ne raxas boobu sunna la léegi kon seydna abdullah ibn zayd kon mu ne kon fa akfa minhuma kan mooy nettali amr ibn yahya al-mazini an abi an abdullah ibn zayd ibn asim al-ansari wala radiyallahu anhu léegi kon bim raxasee loxo yi tenq yi ñetti yoon mu ne summa adxala yadahu fastaxrajahuma fa madmada wastanshaqa min kaffin waaxida fa'ala daalika salaasa bi mu raxasee tenq yi ñetti yoon naa la amul ndejoor amul kii càmmoñ ngay boolee loo di raxas xàll leen tamit ndax li yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon Seydina Laqiit ibn Sabra ah na ko xallil baynal asaabi' voilà ba nga koy digal ni muy jàpp ne ko di ko ne ko deel xàll sa diggante loxo yi kon boo ngeen di xàll voilà même bu dee ne raxas bii nii bu njëkk bii nii du farata waaye eh, mooy ne nit ki buy raxas noonu la koy defee mu ne kon mu dugalaat summa adxala yadahu mu jël loxoom dugal ko fas fastaxrajaha mu génne ko ci ndox mi tànqaat fa madmada mu daldi e, def ndox mooy madmada mooy def ndox ci gémmiñ yëngal ko yëngal waaw wastanshaqa mu daldi sarax nde ko mooy def e, kii bi ndox ci bakkan bi xëcc ko waaw teg ndox ci bakkan bi xëcc ko noyyi ko hein mooy al istinshaq wal istinthaaru istinthaar après nga koy def mooy fiiru mooy après da koy génne ak sa loxo càmmiñ voilà min kaffin waaxida ci benn tenq mooy benn tànku loxoom ci la defe madmada bi waaw ak sarax ndeku fiiru ci benn tenq mu def lool ñetti yoon voilà man mada bi mooy day jël ndox ndox def nii xëcc ko ci biir gémmiñ gi mu yëngal ko voilà yëngal ko ak ak ak gémmiñam noonu voilà sans pour autant euh, noonu lañ ko yëngale waa aajowul par exemple nga jël sa say baaraam dugal ci biir di ko di ko bës non ak di jonju noonu mad mada mooy dugal génn ndox ci biir dal di koy yëngal loolu mooy mad mada yonent bi aleyhi salaam nii la jàppe voilà mooy ni mu jàppe la lay wax de léegi nag ki jàppeñ leneen loolu mooy bul xool nag li ko nit ñiy defe gis nga <laughs> mu ne wastanshaqa min kaf loolu lépp mu def ko benn kii mooy benn tenq lay tànk daal di koy ci gémmiñ gi continuer enchaîner ci bakkan bi après yëg mooy gémmiñ gi bu ko dugalee ndox mi da koy yëngal mooy boo ko yëngalee après da koy génnewaat da koy yàbbiwaat après mu sarax ndeku fiiru mu génn ndox mi ci bakkan bi ñetti yoon mu de nee na fa'ala dhalika thalatha def na lool ñetti yoon mu ne summa adxala yadahu fastaxrajaha ginnaaw loolu mim paree ci gàllax ndeku sarax ndeku fiiru summa ginnaaw gi adxala yadahu fastaxrajaha mu dugal loxoom ci biir ndab li génne ko mooy tanqaat fa xasala wajhahu thalatha mu daldi raxas xar kanamam ñetti yoon voilà ah lii nii léegi nan lañ koy raxase xar kanam gi mooy bu tànqee da koy raxas ak comme nim ne ci saxi saxiix bi ci saxiix yi ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu ma ne ñaari loxo yi lay raxas xar kanam ñaari loxo yi lay def mooy bu tànqee même bu ak benn bi day sotti ci gauche bi ñu def mooy après nag mu jël def ci xarkanam kanam gi raxas waaw xar nag du ci kaw nii rek ngay laal fi ci jëbi bakkan bi après laal gémmiñ gi non loolu yow raxasoo xar kanam xar kanam mooy fi nopp yi sax fooy ci catu nopp yi extrémité nopp yi feeñ ci ci ci xar kanam gi ci muwaajaha ci xoolante loolu mooy waj ak fi karaw gi saxe ci kaw bopp bi wàcc ba ci ba ci ba bi loolu noonu mooy xar kanam loolu lépp lañu koy raxas ak ñaari loxo la koy raxas mu def ñetti yoon fii amul amul amul amul euh, tayammum bi nga doon wax sànq ay gauche non kii nu tudd euh, ndejoor ak càmmoñ fan lañuy commencer loolu benn loolu mook raxas ñaari loxo yi ñu waxoon sànkayam boobu dangay bu tànkee def ci ñaari loxo yi lay téye def ci xar kanam gi doo ko raxas voilà bu dee nag koo xam ne boroom sikkim la kasul lihya la mooy sikkim bi dafa sëq kooku moom soxlawul mooy mooy soxlawul muy jël ndox mi di xàll sikkim bi ci biir non non loolu soxlawu mais bu dee nit la koo xam ne ku jàkkaarloo moom sikkimam dafa yaraax dañ koy gis kook day xàll ndax kooku li ñu daaw al wajhu min al muwajaha boo jàkkaarloo nit ki li ngay gis ci moom comme que sikkim bi dafa yaraax ba nit ñi bu ñu xoolee di gis derbeeg yooyu mooy loolu il faut tamit ndox mi àgg foofu kon kook day soxlaa xàll moom kon nee na fa xasala summa daxala yadahu fa staxrajaha fa xasala wajhahu salaasa kon mu def ko ñetti yoon mu ne summa daxala yadahu fa staxrajaha fa xasala yadayhi ilal mirfaqay léegi nag mu ginnaaw bi mu defee xar kanam bi nga xam ne mooy première farata ci cëri njàpp yi bu ñuy raxas mooy xar kanam gi yaa ayyuhal ladina amanu idha salaati ila salati faghsilu wujuhakum kon wajhu bi mooy jiitu mooy kon yow loxo yi nga doon xàll sànk bi ngay ñetti yoon raxas ko ñetti yoon loolu du raxasu farata de mooy gis nga boo yemee ci loolu nag dinañ ñëw ci loxo bi léegi kon ginnaaw xar kanam gi léegi mu ne summa adxala yadahu ginnaaw mu jëlaat loxoom yooraat ko ci biir ndab li dugalaat ko ci ndab li ndabal njàpp li fastaxrajaha fa xasala yadayhi ilal mirfaqayn mu daal di koy génne raxas ci loxoom yi ñaari loxoom yi bii nag bii nag day soxla lan day soxla ndejoor mooy loxo ndejoor lay commencer day tànk ak loxo ndejooram après commencer moom lay tàmbalee loxo boobu lay commencer hein daal di raxas buy raxas nag foofu day commencer ci baaraamu we yi waaw wewu loxo bi foofu day xàll loxo bi raxas ba ci conc yi conc yi day duggaate da ciy duggaate wa ar ciy duggaale dañ koy tooylaale wa arjulakum non wa euh, famsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq mooy ilaa boobu mooy ma'al marafiqi marafiq yi dañ ciy laalaale waaw raaya gi da ciy duggaale il faut nga laalaale ko voilà marratayni ni ñaar ñaar nañ gis ne riwaaya yi lii yépp ci riwaaya yi la waaw euh, dafa am yoo xam ne ñett ñett da parce que en fait mi lenn yonent bi aleyhi salaatu jàpp na benn benn jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñett ñett waaw mooy loolu mooy li nga xamante ni sauf que léppoon lim doon def mooy ñetti ñett bi léegi nag soof ko biir fuqaha yi rahmatullah alayhim xam nga fii dangay gis ni kon yenn yi daf ne ñett la ko raxas mu ñëw ci loxo bi ne ñaar ñaar loolu bu dee comme ñu mel ni Maliki yeeg ñooñu loolu grawul kanta Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom loolu mooy foofu ñoom parce que ni nga commencé boo commencé ñett ñett ñett ñett ngay def yépp waaw boo commencé ñaar ñaar ñaar ñoom ci ñoom loolu euh, lay kii waaye insha allah nit ki mooy mën naa raxas fekk matale na obligé wul que ne ku commencé tàmbali ñetti ñetti ñetti ñetti ngay finir mu ne summa daxala yadahu fastaxrajaha fa masaxa bi ra'si mu dugal loxoom ci ndox mi fastaxrajaha mu génnewaat ko ci ndab li fa masaxa bi rasihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar mu tooyal loxo yi daldi commencé masa bopp bi commencé ci début mooy ci jëbi boo yéegee ci jëbi fi karaw gi tàmbalee karaw bopp bi mu commencé foofu day jël ñaari loxo yi nag mel ni ku leen tàllal teg hmm, teg ci kaw jëbi commencé karaw gi yóbbu ci ginnaaw waaw dawale ba ci ginnaaw fi karaw gi sax ci ginnaaw fi mu yem mooy ci boo ci doq gi noonu voilà moo tax ci yeneen yi mu dem ilaa xafaax ba ci ki nga xam ne ak ak xadiis eh, sayna Usmaan bi nga xam ne moo gina a matale ci yépp ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu mu ñëw wa foofu après wa adbara mu delloo wat ko voilà mooy daf koy delloowaat mbir mi nekkul ne fa bala mooy dafa commencé ci ginnaaw indi ci kanam delloowaat ci ginnaaw non non non voilà léegi bu defee loolu nga ne ma mais mu ne summa ghasala rijlayhi ila al-ka'bayn après mu raxas ay tànkam ba ci dejoor yi nga ne nee na nopp yi nee na nopp yi ci biir bopp ci bopp bi la bokkaale waaw xam nga xadiis bi naan al uzunu al uzunaani min ar ras xadiis boobu li gën a dëgër sax mooy dëgërul waaw boroom xam-xam yi dañ cee xëccoo ñi am nañu naan bon kii na waaye insha allah li gën a dëgër mooy xadiis bi dëgërul waaye maanaa bi dëgg la waaw mooy nopp dañ koy masaata yooyu yeneen xadiis yi wax ci di leeral njàpp gin nañ ko wone mooy bi nga xamante ne nii ci ngay masaa sa bopp ci ngay masaawaale say nopp voilà ñaari nopp yi boo paree summa ginnaaw gi ghasala rijlayhi mu daal di raxas moom seydna abdallah ibn zayd ibn aasim radiyallahu anhu ñaari tànkam ilal ka'bayni ba ci ndejoor yi ba ci ndejoor yi léegi bi mu paree mu ne summa qaala mu ne hakada kaana la deme woon te lii mooy li nga xam ne mooy njàppal sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw <laughs> ci gii nag ci gina bëgg lu yaatu mooy defoon nañ ko ci aayatu tayammum gisoon nañ li jëmoon ci wàllu njàpp ak yooyu te ki ko bokk ci ñi gina siw ñi ko toxal radiyallahu anhum kii nga xamante ne nii mooy seydna abdallah ibn zeyd ibn aasim radiyallahu taala anhu wa moom nag bari na ay xadiis mooy du moom wuteeg wuteeg keneen ki wuteeg beneen euh, seydna abdallah bële ibn zeyd euh, ibn abdi rabbi kii woon affaire nodd kii moom wute nag moom mooy moom mii moo moo ko xadis foofu moom nag euh, dañoo wuute est-ce que fekk na Badar wala déet waaw parce que imaam alxaakim Abu Ahmad voilà sëriñu imaam Hakim an-Naysaburi sëriñam bi di Abu Ahmad moom dane non moom mii fekke na fekke na Badar abdallah ibn zeyd ibn aasim almaazini fekk na badar waaye euh, moom nag euh, suuf ko loolu noonu ñépp d'accorduñ ceeg moom waaw suuf ci ñu bari d'accorduñ ceeg ñoom na ko noonu imaam ibn manda it lii imaam al bi abu ahmad wax moom loolu la loolu la wax këni fekke na badar waaye imaam Abdul ibn Abdul Bar dane fekke na à partir de Uhud daal fekke na fekke na Uhud fekke na xare yi ci tegu waaye Badar nag moom fekkewu ko voilà Badar moom fekkewu ko te amaana lool euh, mën naa nekk ne amaana mooy li gën a lëng amaana mooy li gën a lëng moom nag Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim kon gis ngeen fekk na xare yi moo tax Euh, Hunayn moom mu nekkali li nga xam ne mooy xew-xew bu réy boobu xew fa nga xam ne bi lansaar yi gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi séddale jox ñépp baleen mbir mi indi incompréhension ba lenn li ci ñoom di wax moom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Abd Abdallah ibn Zayd ibn Aasim fekk woon na ko te bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu toxalal wax yi nga xamante ne ni discours bi nga xam ne bi ci bi nga xam ne vraiment moo gën wane ngëneelu lamsaar yi parce que yeneen yépp wane na leen mais bii moom moom xadiisam bi dafa gën a yéegi dayo voilà te imaam al Buxaari yi ne woon xaddathana Muusaa ibn Ismaayil qaala xaddathana Wuhayb an amr ibn yahya mooy bi léegi an abbad ibn tamim abbad ibn tamim bi càllale bii laa jaawale woon moom abbad ibn tamim en fait daanaka moom moom moom foo gisee xadiisam daanaka ci mooy ci moom mii lay jële ci ki nga xam ne moom abdullah ibn zayd ibn aasim te abbad ibn tamim waxoon nañ ne saxaaba la boo xam ne bu tuut tànk la jamono yonent bi salaam moo tax moom côté riwaaya taabi'i la waaye ngëneenu saxaaba la am ndax moom saxaaba la boo xam ne dafa bokkoon ci ñi teel euh, ci gone yi nga xam ne dañoo teeloona dañoo duggoon mooy bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom biñ nee gone bi alayhi salaatu salaam boobu di génn àddina ñoom boobu ay tuut tànk lañu voilà mooy nettaleem boobu keroog bi muy nettali euh, moom Seydina Abdallah moom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Asim ci nettali euh, séddale bi bal waa Ansaar d'accord am ñoo xam ne ci ñoom mbir mi daal gënalu leen euh, mel ni daa am lu ñu yëg ci seen xol yi iz lam yusibhum ma asaba an-nas ba nga xamante ne li li li nit ñi am yeneen time ale saa saa am dafa séddale mbir yi ci mu'allafat qulubuhum waaw jox ay ñoom Abu Sufyan Muawiya ñoom ñoom Suhayl ibn Amr ñooñu al-Harith Hisham jox waa tribu arab yi ñoom al-Abbas ibn Mirdas Uyayna ibn Hisn ak kan al-Aqra ibn Habis mu jox leen lu bari ay téeméeri téeméeri gëléem ñoom Muawiya ibn Abi Sufyan mais comme quoi Ansaar joxuñ leen dara loolu nag xawa def benn benn ñëkk ñëkk ci xolu ñenn ñi waaw léegi Yonent bi sallallahu alayhi daal di leen dajale moom Seydina Abdullah ibn Zayd nee na xatabahum mu daal leen xutbaal ne leen yaa ma'shara ansaar yéen mbooloo ansaar yi bi mu leen dajale woon ci tànt boobu ne leen alam ajidkum dullaalan fahadaakumullahu bi est-ce que fekkuma leen woon ngeen sànk buur yàlla gindi leen jaare ko ci ma wa kuntum mutafarriqiina fa allafakumullahu bi ngeen nekkoon ñoo xam ne dangeen tasaaroo buur yàlla daal di leen dajale jaare ko ci man ah waaye wa kuntum aalatan wa aalatan fa aghnaakumullahu bi ngeen ñàkkoon buur yàlla daal leen woomal jaara ko ci man mu ne kullama qaalu shay qaala shay'an lu yonente ma ne saa sam wax ci yooyu rek qaalu sama mbokk yi ak man mooy moom moom it ci la woon waaw mu ngi woon ci biir tànt bi qaalu ñu ne allahu wa rasuluhu aman buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam amaan ñooy boroom xéewal yi ñoo daq xéewal yi te ñoom ñoo war a taxaw di puukarewu suñu kaw ci xéewal yi ñu defal qaala mu ne leen maa yamna'ukum an tujibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lan moo leen tere ngeen ngeen wuyu yeneent bi sallallahu alayhi ndaw yàlla li lan moo tee yonent sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax mënu ngeen ma wuyu nee na daal antu may nag lu mu wax rek kullama qaala rek ñu ne ko allahu wa rasuluhu aman buur yàlla daal subhaanahu wa taala ak ndawam yi ñooy ñi gën a ñoo mën a puukarewu suñu kaw de qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu ne leen law shi'tum neexoon ngeen bi ngeen ñu dikkal dañ laa dàqoon ci yeneen riwaaye sayna abu ibn abu sa'id bi nekk sahih ma si eh, inda bu leen neexoon ngeen ne da nga ñëw dikkal taridan ñu dàq la fa aaway naag waaw wa maxzulan ñu nekk koo xam ne dañ laa toroxal foofale fa nasar naa ko ñu dimbiloy la waaw mukazzaban ñu ñu weddi la fa saddaq naa ko ñu daldi lay dëggal loolu lépp bu ngeen ko bu ngeen ko xoon wax ngeen dëggaa ah. mu ne leen ala tardawna an yadhhaba an-naasu bish-shaati wal-ba'i wa tadhhabuna bin-nabiyyi ila rihaalikum xanaa gërëmu ngeen woon nit ñi moom dem ak li nga xam ne xar yi ma fi joxe gëléem yeeg yooyu ñoom kuy ñibbi loolu nga yóbbu kantaa yéen laa lamsaar bu ngeen di ñibbi ngeen yóbbaale ma man sallallahu alayhi wa sallam ah ilaa rihaalikum ci seen tànte ak seen dëkk ba yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen lawlal hijratu la kuntum ra'an min al bu dul woon gi bu dul woon li nga xam ne mooy gàddaay gi kononte kon damay nekk kenn ci waa lamsaar walaw salaka nnaasu waadiyan la salaktu ñi duggoon soobu woon aw yoon waadin xamante ne terre plate la ami léeg-léeg sax mu wala sax ñu jël shi'b ji jaar ci yoonu montagne la salaktu man moom maa lay saar saam fi may soobu jaar waadil ansaari wa shi'bahum yoon wa waa ansaar jaar muy xuroo ñu jaar ak yooni montagne ñu jaar falaay jaar wëllif yeneen yoon yi ñu leen ñi jaar mu ne leen al ansaar u shiar al ansaar ñooy sama mbubu mbiir ñooy sama bu doon liñ naan sous-vêtement ñi nga xam ne ñoo sës rëkk ci derew nit ki yére yi nga xam ne ñooy laal deru nit ñu ne lansaar yi noonu lañ mel ci man sallallahu alayhi wasallam allah wan naa suta nit ñi di saar ñoom ñooy sama bu yére biti voilà kon muy yéene ma gën a jege innakum mu ne leen nag innakum satalqawna ba'di usra mu leen nag di ngeen dajee sama ginnaaw yonent ma lay saa saam boppam léegi innakum satalqu satalqawna ba'di di ngeen daje ginnaaw man asra loo xam ne dañ leen koy gënale seen àq loo xam ne gaay kenn gënu leen ci yey waaye ñu jël ko jox ko ñeneen bàyyi leen waaw buy yéen yéen waa lamsaar buy buy metti dañ leen di kii buy kii lépp waaye nag bu poste yi ñëwee du ngeen am de ndax nag yéen seen seen pay dalul fii seen rendez bu du fii moo tax mu ne leen kon fas biiroo Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim mooy nettali de waaw mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kon fas biiroo muñ leen waaw kon nag muñ leen xatta talqu talqawni alal xawdi ba ni ngeen di dajeek man ci sama mbalka mi ci sama mbalka mi di xawdu koo gële nga xam ne moom la ko suñu boroom jox nga xam ne ko ci naan dootoo mar ba faw aywa yal nañu suñu boroom daal di nàndal ci kaas yoo yële alayhi salaatu salaam nàndal ñu ji ci loxoom yi ci ah ci ci ndab ya gën rëy waaw wallah kon loolu la seydna abdullah ibn zayd ibn aasim daal di nettali keroog Hunayn waaw ah, kon gis nga moom fekke na ah, xare yépp Uhud daal la ne la ku mel ni am na abdul bar ne à partir de Uhud la commencé fekke wax nañ la ñële moom abu ahmad ak imam ibn manda moom nee nañ barar sax fekke na ko voilà moom nag ginnaaw bi nga xam ne ci la alayhi salaatu wassalaam daal di génne àddina jamono yi nga xam ne xurubu ridda xare yi nga xam ne moom la seydna abu bakar radiallahu taala anhu doon mëne contre ñi nga xamante ne ñooy kàccooru yi ne woon dañuy bàyyi dañuy bàyyi diine ji parce que duñu joxe azaka ñenn ñi ne ñun duñu joxe azaka ah, ko la seydna muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi lañ ko doon jox kaw kaw yi gaayo yi ak yeneen réew yi yonent bi sallallahu alayhi wa lañu doon jox li nga xamante ne nii mooy lan mooy mooy asaka ji léegi nag génn na ay waay fa ma baalu Abi Bakr waay tous lañ du jox Abu Bakar ñun nekkatu gaa yi ñii murtad ñii kii Seydina Abu Bakar nag ne takk xare yi ne ne dina xeex wat na yàlla ne dina xare képp koo xam ne dafa tàqale diggante julli ak ak ak ak zakat waaw Seydina Omar wax lu ne parce moom gisawu ko noonu hein gisawu ko noonu noonu Seydina Abu Bakar nit mukk du ci dal gaa yi kenn mu dem ba convaincre Seydina Omar nee mu dem ba convaincre ma waaw ndax mooy xari moo ñoom la boor yàlla lëkkale wa aqimu salata wa atu zaka lan nga ma ne naa julli mais azaka moom du ñu ko jox waaw mu ne waxuma la dara rek raw boo ñu ma tere woon buum waxuma la xar ya ñuy yi ñuy indi gàtt yi azaka yeeg yooyu mais buum ñu ko yeewe kese hein bés buñ ma ne woon du lool rek buñ ma ko xañee ma dal seen kaw waaw moo nag début euh, xilaafa Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu gars yi da dañoo mujjoon di am impression que ne Seydina Abu Bakar euh, mooy xam nga xam nga jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mooy noonu la ma sa mel dafa nekkoon ku nooy koo xam ne ku woy flaw nooy yoo tax gis nga Seydina ba Sayyidatu Aïsha doon wax <laughs> naan abu Seydou Abu Bakar dafa newoon koo xam ne baayam ku xool bit kaawoon a tooy la moo tax bañ nee Makka <laughs> laata gàddaay gi waa Quraysh waa ah, Quraysh dañoo eh, dañ bañ leen doon sonal mu dem di gàddaay yi jëm côté Barkul Ghimaad ba daje Ibn Daghina <laughs> yaa ngi fàttaliku lool <laughs> ay saa yi ak may delloo ci lu yàgga yàgga yàgg ibn lan darin na gisoon nañ fi taayee ku tuddoon noonu mais bokkuloon ak ibn darin na bii <laughs> ibn darin na mii kilifa bu mag la woon ci arab yi mun na ko waaye Abu Bakar foo jëm waaye ko ah, man de saa ñun ñoo ma teree ñoo ma génne ñoo bëggul ma jaamu yàlla ci dëkk ba Quraysh ah man nag may wër ci suufu si yàlla si pour am foo xam ne fu may dem ñoo xam ne dinaa fa mën jaamu yàlla mu ne ko mu wax li Sayyidatu Xadiija waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même la la seedeel Seydina Abu Bakar Allahu akbar mu daal di koy seedeel même yooyu innaka la tasilu rahim kon la yow waa sa waay ñoom nan lañ la mën a génne xanaa waa Quraysh dañoo dof ah Quraysh lan moo leen dal innaka la tasilu rahim yow mi nga xamante ne jokkatu mbokk nga bu réere ah wax ko yi yiw yëpp <laughs> waaw mooy xam nga di Sayyidat Khadija bi yaa ngi koy fàttaliku bi mu waxoon yeneen time alay saa saa ba mu jógee ca xuntuma ah naan zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni naan kii leen ma sàng leen ma sàng ma sàng ma sàng ma waaw muñ dalal xelam mënoon naan ko damaa tiit ci samay mbir mu ne ko mukk kallaa waaw yow lool lan yuxziyaka allahu abada buur yàlla lu gàcce lu mukk parce que ni nga mel na jokkukatu mbokk ku am problème ñëw wax la ko mu mel ni yow sa bos la dem fàggu loo xam ne newu fi ngir am koo ko jox koo xam ngir dimbali nit kese dina tax nga dem loo xam ne vraiment newul fi yow mii nga def le tout ngir rek indil ko ni ah mën a muñ man yooyu yëpp non loolu la buur yàlla du la du la gàcceel léegi nag loolu la Ibn Darin na wax Sayyid Abu Bakar ne ko mel noonu radiyallahu anhu naka la la waaye màkk génn doxal ñu dem nañ ànd mu dem ne waa Màkka léegi yéen wër ci Kaaba gi ne leen man maa yiir Seydina Abu léegi bu leen ko def dara maa ko yiir mu nekk fii waa Quraysh ne ko nag eh Ibnu Darina ñu d'accord quoi <laughs> léegi Seydina Abu comme que kii bi dafa euh, bu doon bu doon naafila di julli ci ci kër wala di julli biir këram ak ni mu jàngee ak. ni xol bi tooye woon doon tooye mais yéeféer yi seen doom yeeg yooyu dañ doon yëru ci miir yi di xool Seydina Abu Bakar ni mu doon julleeg yooyu ba mu leen di attiré nag waa Quraysh tiit ñoom Abu Jahlin mer convoqué Ibn Daxin na nag ne ko nag é yow nag sa waa ji paramètre périmètre biñ ko mayoon këram nag ëpp na léegi waaw parce que mu ngi commencé di fitnaal suñu doom yi ci njàngum al lii Seydina Muhammad di wàcce ñoom dañuy sàllalu sallallahu alayhi yi muy wax tax na suñu doom yi fitnaal nañ leen léegi nag mur Aba Bakrin boo bëggee nag ñu continuer di di di di di di di li nga xam ne ngir sa sa sa sa kiiraay gi nga ko kiir si nga ko yiir sa tutoraay gi ak sa mbalaan mi nga ko kii mi nga ko sàng ba ñun duñ ko def dara léegi nag danga koy wax euh, kuuram bii bu mu fi nekkati di jaamu yàlla mooy ëttu këram gi bu mu fi nekkati parce que day day day fitnaal suñu doom mu ñëw wax ko Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar ne ko déedéet man loolu moom man ma ko ne ko garaawul jëlaatal sa kii garaawul jëlaatal parce que man lool moom manuma ko moom waaw sama biir kër sax man ma faa jaamoo yàlla ñu naan ma kii loolu mooy kii bi condition bi non non ibn darin na yàlla na la yàlla fay waaye jëlaatal man moom loolu manuma ko voilà <laughs> voilà <laughs> euh, kon mooy noonu mu tooye woon noonu nooyoon yow Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wax euh, te loolu insha allah dañ ñëw ci feewu siira bi bi mu naan yeneen time alay saab nit ñee def discours ci saxaaba yi radiyallahu anhu ci fan yi mujj yi nga xam ne ci la nee ci kaw suuf ci saaxir mu ne mu ñëw def discours naan am na wenn nit yeneen time alay saab yéeg ci minbar bi ne dafa am koo xamante ne nii de benn nit boo xam ne benn jaam boo xam ne yàlla daf koo tànnloo diggante li nekk fa moom ak des fii moom mu tànn la nekk fa yàlla mu tànn fa yàlla mais Seyna Abubakar di jooy quoi Seyna Abu Sa'id al-Khudri nee na mais ñépp jaaxal naan mais c'est moom nag taal naan mais góor gi nag góor gi nag moom mooy dee mu jooy moom <laughs> c'est waaw moom lu muy jooy mais eh, dañuy Rasulullah sallam di nettali benn waay boo xam ne dañ koo tànnloo. entre li ne fii ak la ne fa boroomam mu tànn la nekk fa boroomam lool lool ana moo ci war a susciter ay jooy <laughs> waaye si naa Abu Sa'id al-Khudri mu ne radiyallahu anhu fa kaana Abu Bakrin a'lamana ndekete yoo Seydina Abu Bakar moo gënoon a xam ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom xam na ci xaat ba yonent bi alayhi salaatu waxee lool que ne en ki ñu tànn loo mooy yonent salaam waaw koo xam dañ ko dañ koo tànn loo digga entre fii mu ne fii wala la nekk fa boroomam moom mu tànn la nekk fa boroomam mooy wuyu ji boroomam la tànn moom xam na ci saa si ne yonent saa salaam boppam lay wax mooy da leen di tàgge nii mais kenn xamul ne da leen di tàgge moom rek xam ne yonent saa salaam day tàgge boppam nii ñépp ne teg moom muy jooy gaa yépp nag yéemu ci jooy yi muy jooy <laughs> <laughs> moo tax Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ne waaye fa kaana Abu Bakr a'lama na dëkkate yoo Seydina Abu Bakar moo ñu gënoon a xam fopp waaw moo ñu gënoon xamoon na ne ki ñu tànn loo moo yonent saa salaam te léegi kon mu génn àddina looloo ko doon jooyloo moo tax a'lamu saxaaba mooy <laughs> mu ne kon mooy noonu mu meloon nooyoon na bi mu nee xalifa nag euh, Seydina Omar mi nga xam ne dañ ko xame woon ak ak ak ak tar tàng ah. loolu moom loolu kenn du laaj Seydina Omar moom tempérament Seydina Omar radiyallahu anhu kenn du ko laaj mais bi nga xam ne ci la fi yeneen ci wàllu saabsaab jógee Seydina Abu dafa mel ni moo mujj nekk Seydina Omar Seydina Omar nekk Seydina Abu Bakar mooy surtout ci ci ci xew-xew bi. Seydina Omar radiyallahu dafa gisoon ne gaa yi nga xam ne dañ ne duñ joxe azaka ñooñu kenn du leen kenn du xareeg ñoom quoi parce que tamit moom dégguwu ci woon loolu moom loolu jëlewu ko woon ci Yonent sallallahu alayhi amu ci woon loolu alors que doom ji ci boppam loolu lu loo xam ne que ne azaka gii mooy mbokk yi mënuñ leen tàqale ah waaw moom dafa jàppoon ne man ñoo faat ay nit ñoo di xeex ak ñoo xam ne azaka rek lañ ne duñ ko joxe quoi Seydina Abu Bakar nag ne gis nga fexe ba convaincre ko pare ne buñ ma tere woon buum nga ñuy takk gàtt yi ngir indi leen kepp buum nga laa wax de dinaa dal seen kaw xare yooyu nag muy xurubu ridda ba mu xewee mu amoon kàccor bu mag boo xam ne gisoon nañ bi ñuy gis lettre yi ah Musaylimatul kadda Musaylimatul kadda newoon yaman nga xam ne moo ñëwoon ci bi sallallahu alayhi wasallam naan ko léegi ni ñuy def dañuy partager affaire bi quoi yow nga jiite waa nga yor waa ñii man ma yor waa ñee wala li ñuy def moo yow boo fi jógee maa lay wutu yonent bi ne ko gis nga yoroon benn caru garab yoroon benn caru garab ne ko ma ne yoroon benn caru garab ne ko même bu ma bu ma bu bu bu bu ma ne ko lii nii kese du la ko jox bàyyi kook al aqram foofu mu wax ak moom quoi <laughs> Musaylimatul Kazzab moomu nag bokkoon na ci ñi nga xam ne mooy da doon wootewu yonent walla iyaadu billaah doon créer ay alxuraan ak ay fuu naan day coppatoo alxuraan walla iyaadu billaah ad-difdaa yëfi caaxaan yooyu al fiil wa ma adraka mal fiil ay dayluhu nàngam ak nàngam waxi caaxaan yooyu mooy la Musaylima moom nag bi nga xam ne xurubu ridda yi ci la am eh? moom Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo demoon xare ji foofule tamit ci xare yooyu Yamaama xare yooyu yépp fekke na ko léegi bi mu demee ci xare bi mu Musaylima daal di rey frère am waaw Habib ibn Zayd di frère ci biir xare bi la ko Musaylima ci boppam daal di faate waaw Musaylima moo ko rayoon moom moo faatoon frère ci xare yooyu muy Habib ibn Zayd keroon nag xare Yamaama Abdullah ibn Zayd contre ki nga xam ne mooy Musaylima kàccoor bu mag bi moom mii moo ko jekku moom seydna abdullah ibn zayd ibn aasim mu jekku musaylima daal di faat musaylima sauf que moom ak waxshi yaa ngi fàttale ko waxshi ibn harb <laughs> waxshi ibn harb ku fàttale ko waxshi waxshi def nañ tarjamaam kon dañuy def tarjamaam waxoon nañu lii te moom xadiisam bu gudd boobu nekk ci saxiix yi ba mu koy nettali dane man de dama songu Musaylima man ak ab ansaar yi ñoo ko dóorandoo léegi nag mu ne mu ne ñu ngi ko nettali gone yoo yële <laughs> ne leen farabbuka ne waaye farabbuka a'lamu man qatal in kuntu qataltu faqad qataltu xayra naas ah ba'da rasulillah muy Hamza waaye tamit qataltu in kuntu qataltuhu qad qataltu sharra naasi ah di Musaylima ginnaaw bi ma reyee xayru naasi ba'da rasulillah e, Wahshi yi amen Wahshi ibn Harb mooy ki faatoon Seydina Hamza keroog Uhud waaw moom dane keroog bi nga xam ne ci lay nettali bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu faate Ah, après dafa demoon fële nekk côté Sham yooyu waaw ah. après eh, bés bi muy nettali eh, nettali boobu di ko nettali ay ay taabi'i ba pare di leen nettali waale nan la demee eh, keroog xaro Yamaama contre Musaylimatul Kaddaab mu ne ñoom ñaar en fait mook Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim ñoo ñoo dóorandoo Musaylima léegi nag kan moo ko ci faat Musaylima dee kan moo ko ci faat nag loolu la wax ci ne in kuntu xataltu naka man daal gis nga xeej ba may ba ma ba ma ba ma faate woon Hamza moom laa yor radiyallahu anhu moom laa jël moom laa demee Yamaama keroog naka laa gis Musaylima ñépp na Musaylima ngële muy nekk kii ma ma waajal wax si dafa ne un franc wax ci xeejam du moy waaw ba mu ko jëlee nee na ma waajal ko waajal ko kii kii rek yóbbante ko tël mu dal jam nee na bi ma ko jamee nag mu wadd ci fas wi mu naan bi mu waddee rek ci la ko benn lansaar yi daal di gaaw corante ko cëcc cor ko léegi nag mu ne moom xamul wax sii ne man xaw ma de est-ce que man sama jam bi ma ko jam moo ko faat walla waa ji lansaar yi bi moo ko faat mu ne in kuntu qataltu bu dee de maa faat Musaylima ay wooy kon de fa fekkoon na ma faatoon ci gën ci nit ñi ginnaaw rasulullah ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Hamza waaye konoon kon de kon buur yàlla def na ginnaaw bi ma defee forfait bu toll noonu rey naa nag ki nga xam ni moo yées ci kaw suuf ki yées ci nit ñi muy Musaylima mi nga xam ne mooy woote li nga xam ne mooy ak yonent al-kazzaabu kàcckat bi voilà kon mook mook Seydina Zayd ibn Abdallah ibn Zayd ibn Aasim mi ñoom ñaar ñoo participer ci faat ki nga xam ne mooy Musaylimatul Kaddaab kàcckat bu mag boobale waaw waaw mooy frère moo rayoon Habib saa yi daal di koy faat waaw <laughs> ci xare boobale moom ak Euh, wax si kon dañ naan fa rabbuna ñu nit comme li Wahshi wax fa rabbuna <laughs> radiyallahu anhu a'lamu ayyahuma qatala waaw allahu taala alam kii nag moom euh, pour jeexal seydna abdallah ibn zayd ibn aasim euh, moom keroog lañ ko euh, fii lañ ko faat ayyaamul xarra xar xarra <laughs> te doon nañ ko fan yee ayyaamul xarra jamono yu metti la woon moo tax boo xamee lislaam fi mu jaar hein boo xamee l'histoire histoire l'islam taarixu xam bien sûr li njëkk moo dunduk yonent bi aleyhi saa salaam ak après ñi mu yar ni deme demee ak réew yooyu nga xam ne ñoo moo leen defar niñ meloon mooy yu bari yow yow dara du bees ci yow te dara tam mooy fëq sa bët ci boppam moolul yow bu loo xam ne day xew nga naan guléet la waaw ayyaamul xarra xoolal réew mu mel ni madinatu rasulillah taaba tayba waaw dëkk bu teey bi te sell waaw dëkku leer dëkk bi nga xam ne xaytu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa nga xam ne dëkk bi nga xam ne suuf si nga xam ne ñoom ñoo de fala fala fala jëmmu yonent bi alayhi salaam foofu lañ ko denc mook ñaari àndandoom yu mag yi ak baqiya gi nga xam ne ñaata kam wa kam sayyidatu Fatima sayyidina Uthman si ummul mu'miniin ummahatul mu'miniin saxaabatul kiram ñoom Seydina Usmaan ibn Maz'un mooy ñu màgg ñoom ñépp nekk foofule hein ak rawda gi nga xam ne moom la yeneen mi alei saatu doon wax naan bayna minbar yi bay mooy minbar bi hein diggante euh, minbar bi ak eh, néeg bi rawdatun min riyaadil janna Allah ku fa ne ku fa ku ku ku yàlla may ba nga toog foofu di nga xam ne vraiment bërëb bi nii c'est spécial voilà parce que yow anta fi rawdatin min riyaadil janna kama qaala sallallahu alayhi wa mais malgré loolu yépp gars yi dañ faa dem saccager ils ont liquidé beaucoup de saxaabi beaucoup de tabi'in pourquoi parce que rek gars yi nee nañ pourquoi jaayante wu ñoom ñun waaw waxoon nañ la moom la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon muslu naan buur yàlla moom yàlla na bu ma fe boo bul ma fekkele bu ma fekke li nga xam ne mooy eh, eh, eh, nguuri nguuri gone yi waaw waaw ay gone lañ yoo xam ne relmaan yi nga xam ne ci ay Quraysh ay lañ bokk ay jeunes yoo xam ne ay jeunes Quraysh yi lañ ñooy ñëw yor mbiri di doxal di jiite mais di def lu leen neex fitna gu mag lañuy lañuy créer ci réew yi mu doon ñaan naan buur yàlla yàlla na bu ma fekkee ne lool moo tax it buur yàlla nangu na ñaanam Seydina Abu Hurayra l'an cinquante-neuf la génn àddina l'an soixante Seydina Muawiya génn àddina ginnaaw gi doom jë ñëw ñoom Yazid tuuti lañ ci def moom mu génn àddina affaire yi mais temps yooyu moom mu nekk gaa yoo xam ne ci la problème ya tudd kii Seydina Abdallah ibn euh, ibn Zubayr hein temps moom amoon na problème yu rëy ak parce que Makka la ne woon waa Makka ak ñoo ñëpp jaayante moom ne moom mooy xalifa gaa yi ne nag dañuy songu foofu gisoon na keroog li Abu Shurayh doon wax al ashdaq naan ko izan li ayyuhal amir naan ko permettre ma yow njiit bi ma jottali la kàddu yoo xam ne samay bët ko gis xool yonent mi aleyhi keroog bi mu koy wax samay nopp takk na ko sama xol dégg na ko samay sama xol takk ko keroog bi ko yonent bi alei saatu di wax naan nee na màkk kenn du fi dagg garab kenn du fi rey nit kenn du fi lii mu bàyyi ko moo a pare mu ne ko hé yaa ba Shurayh al-Adawi radiyallahu anhu kii moo mën a wax lu amul kii al ashdaq na al ashdaq ñeme yàlla hein mu ne ko ginoo maa xam loolu quoi laa la ya a'uuzu billah jamono yooyu la wona ah. <laughs> ñu créé seen armée dem ne dañuy bombarder ji kaaba gi fële màkk ndax ñuy jëli sayna Abu kii Abdallah ibn Amr ah Abdallah ibn az ngir faat ko waaw catapulte foofu kaaba gi ba bombarder ay yow yàq foofu yépp mais lañ jaay ne gars yi pourquoi yéen du ngeen jaayante ñun mais ñu bari saxaaba yu bari ñu faat leen waaw sayna Abdallah ibn Zayd ibn Asim mi keroog ci xew-xew yooyu loolu lañ naan zamanul xarra dafa am benn waay bu ko dikkal comme ni mu ne ci saxi imaamul Buxaari mu ngi tamit ci taarixam waaw euh, mu ne dafa am benn waay bu ko dikkal ne ko inna ibna yu yubaayi'u an-naas 'ala al-mawt ne ko ibnu al de ibnu Hanzala mu ngi jaayante ñi ñi ci dee mooy na yi ñëw ànd ci armée bi waa Sham bi jàppale ko ngir mu dal ci ñi nga xam ne jàpp nañ nay dissident la parce que xam nga gars rek kii va son son chien da koy accuser de rage xam nga Seydina ñoom Seydina Abdallah ibn Zubayr premièrement nee nañ moo tax mu naan innal bayta fii innal harama fii mooy keroog ashdaq al ashdaq li mu waxoon naan ma ne laa yonsimu aasiya wala farram bi damin wala xirba ma ne ba ko euh, Seydina Abu Shurayh di wax li ko yonent li yonent ma lay saa wax naan fa in ta'azzana bu bu bu ñëwee di ut permission naan oh waaye yow fii daal mën naa feexee ku ngeen gis muy wax loolu naan parce que bi qitaali rasulillah naan parce que yonent ma lay saa def na ko kon lool day wane lool loolu mën nañ koo def xeex ak gaay fii xare na fii keroog Fathu Makka. mu ne nee leen ko fa inna allaha qad adina li rasulihi walam ya'zan lak nee leen ko yonent bi suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko permettre ndawam yi te yow permettre lo te benn euh, wa ab ab ab diir ab diir la ko permettre te diir boobu jeex na mbir mi delluwaat na Makka di nekk sanctuaire ila yawmil qiyaama dañ koy wax lool loolu lañu wax mooy ñoom ñu ne mu naan ko innal harama ndax fii nii gis nga xaramul makki du protéger koo xam ne mooykat kii la ab mooykat la ab bisidant ab mooykat kan mooy mooykat Seydina Abdullah ibn Zubayr mooy mooykat subhaanallah haula'i humul kadhabun mooy naka lañ mën a waxe saxaaba yonent ma saxaabaab yonent ma lay sa sam ñu ne mooykat la ah si la pourquoi parce que rek àndul ak ñoom liñ bëgg a def waaw léegi Euh, ñu ne walla faram bi bi bi demin wa du du du protéger koo xam ne daa daa faat ay bakkan ñëw di fi làqatu mel ni Seydina Abdullah ibn Zubayr daa faat ay ñun ñëw làqatu waaye du caagante ne koo xam ne njombe gu rëy la def daw fi mooy daa sàcc wala dafa jël alalu jàmbur wala yu mel noonu noonu nag ñu doon def ak moom moom lañ Medina lañ njëkkee ah gisoo armée boobu Medina la woon Abu Shuraih ah yi Medina lañ waajale bi mu gisee ñu waajal seen armée bu ñëw di wax ak ñoom waaw mais gars yi faalewuñu ko foofu nag dañ fa saccagé waaw dañ fa saccagé bu baax rey ñu bari Abdullah ibn Zayd am benn waaye ñëw naan ko kon nag jaayante ibn al-Hanza ibn Hanzala moom jaayante nag gaag gaay ci dee mooy ñëwal nga nga ngeen ngeen ngeen kii nan lañ koy waxe sous le ay wa gaaw leen incorporez-vous sous le drapeau ne ñépp ñëw aux armes yëf nga yëf yi caaxaan la loolu moo tax moom nekk militaire moom lu jara seetaat la surtout loo xam ne bu dee yow leer na ñi ñi ñi jiite réew mi ay ndëngte rek lañu fiy nekk dañuy créer ay guerre yoo xam ne ñoo tooñ ba pare na la demal ah non loolu moom man manuma ko quoi ah non tooñ ba pare naan ma demal non non non loolu moom du ma dem moom dégradé leen ma def leen leen mais du ma dem waaw dem di ñàkk sama bakkan ci loo xam ne leer na ma ne maa tooñ. nee na nag bi ñu ko waxee lool jaa Ibn Hanzala de jaayante naa nit ñi ci dee mu ne mu ne laa ubaayi'u ala haadaa ahadan ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw naan ko aywa ah gars yi nee nañ ne ñépp ñëw de aux armes de. waaw nañ ñëw ñépp jaayanteeg moom mu ne man Abdallah ibn Zayd ma ne duma jaayante jaayante ci dee ak kenn laa dul def ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam waay laa <laughs> ilaha illa kenn laa dul jaayante ci dee moo tax moom problème yi am après après yonent saa salaam yooyu yëpp yooyu moom da cee da cee da eh, eh, kii woon parce que dafa bokkoon ci saxaaba yi comme ñooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu jàpp ne lii man duma ci dugg parce que yonent saa salaam waxoon na fitna yi bu amee ki taxaw moo tax moo gën kiy dox kiy toog moo gën ki ki taxaw mooy yooyu doo ci participer man damay isolé wu comme Abu Bakr xam nga loolu la amoon position boobu waaw waaw loolu la amoon moo tax mu doon al Ahnaf naan ko hé al Ahnaf ibn Qays foo bu fi jàppale kenn dégg naa Yonent sallallahu alayhi wasallam di wax naan idal taqal muslimaani wala mu'minaani bi say al muslimaani bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtuulu fi naar waaw bul jàppale kenn ndax dégg naa ne sa salaam ne ñaari jullit bu ñu dajee xare ku nekk yor sa jaasi ki ñu faat ak ki faat ñoom ñaar ñépp safara lañ jëm ñu ne ko ñun de ki faat xam nañu ko mais ki ñu faat nag mu ne moom loolu la bëggoon bu bu yéeneem àggoon moom mooy mooy faate ah moom mooy faat ki ko faat waaw mooy loolu position loolu leeraloon nañ ci mi ñuy gis tarjama Seydina Abu Bakr que ne waaw loolu lu yonent ma la saa saa waxoon la waaye sauf que ñee na ak ñii muy wax voilà léegi euh, mu ne mu ne mu ne fekk Seydina Abbad ibn Tamim na ko doon nettali ne ko ma ne ma ne gaay biñ ma waxee loolu ma ne leen man laa ubayi'u ala hada ahadan ba'da rasulillah sallallahu alayhi kenn laa dul jaayanteel ci dee ginnaaw yeneen saa salaam kenn laa dul jaayanteel ci dee man non am def naa na moom daal mi nga xam ne moom la yàlla yónni mo man jaayante moom ci dee ba sonn <laughs> yàlla nag def na moom faatuma waaye daal kantaay yi surtout fi caa loolu mooy mooy rawatina yéen yéen caaxaankat yi. parce que ñoo xam ne ñëw yàq dëkk bi ba pare naan la ayoo jaayante leen parce que dañ doon xool gars yi c'est ku ànd ak ñoom ak ku àndul ak ñoom comme li gars yi rek ñoom neutre xamuñu ko ah. moo tax nit moom bu perte faculté walla jàpp benn mbir noonu loolu da koy yóbbu ci dootul raisonnable la waajaloon wax naan soit on est avec nous soit on est contre nous. alors pour pourquoi nit ki mën la toog moom même pas nekk contre toi mais mu ne mais dama jëlul position lan moo tax lool man da am manoo comprendre nit bañ a jël position mu ne non non mu ne man nag kenn laa dul jaayanteel ginnaaw yonent saa salaam ci dee mukk nee nañu nag jamono yooyu lañ ko faat sax waaw ci événement yooyu waaw <laughs> que lii bokk na ci li tax ñu koy faat mooy kii kon ci dissident yi la bokk waaw. ndax bëggu ñoo jàppale ñun armée Sham bi ñu ñëw rë ah, rëq ndigg gaa yi fii nii yépp duma leen ngir euh, euh, euh, ngir amul benn voie dissidente du fi am te ñi ñuy ñi ñuy ñi ñuy reykat ay saxaaba lañoo ay seet ay ay taalibeey saxaabaat mais la pour rek léegi na leen ñépp ne yéen a fi ne moo tax gis nga nguur am na ñoo xam ne jaral na leen lu ne jaral na leen éliminer mais dootuñ ci ànd ak sax lu raisonnable am na ñoo xam ne jaral na leen éliminer seeni waajur waaw am waajur yoo xam ne pare nañ éliminer seen doom seen frère yooyu yépp ngir jàpp ne menace la ci ñoom moom nii ci jamono yooyu lañ ko faat waaw ayyaamul xarra wala yawmul xarra foofu lañ ko faat ci l'an 63 ci lañ ko faat medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydna abdullah ibn zeyd ibn aasim almaazini al ansaari almaazini radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waahu kon xam naa tey moom far na mbir mi nekk na far nekk na jataa bi tarjamaam kese léegi kon bii di ñëw incha allah nag lañuy gis li imaamu ibnul qayimi rahmatullah alayhi daal di wax ci njàngat yi ñuy jële incha allah ci xew-xewu hawazin aw taas xisaaru taif ak ganima yi moom nag daanaka yu am lim ci wax sax daa bari mais ko dañuy def comme nañ doon def rek duñu tudd surtout li muy wax yépp dañuy citer dañuy citer ay para ay ay passage Eh, incha allah bu dee ne yenn yi ñoo xam ne dañ koy def moom da koo defaale gis naa ni def na loo xam ne moom moom dafa détaillé détaillé am na yoo xam ne dañ koy sutit complètement waaw incha allahu taala après yi nga xam ne waxoon nañ ne ñun ci suñu bopp dinañ ci ñëwal suñu bopp léegi yooyu après mu daal di koy gis incha allahu taala ci njàngat yi xew-xew Hawazin Awtas Taif ak qismatu ghanaa'imi Hunaynin bil Ji'raana inshaa Allahu ta'aala wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin